waaw <laughs> loolu dama am solo quoi ay ay ay sens la lu muy yëg la ah mooy lu muy yëg ak lu muy yoo jépp ay wax la yoo xam ne dafa wuteek lii feeñ ak li nga xam ne mooy waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax yooyu nag dees koy tudd ngir rek di ci yéemoo ko walla yii moom ne xam nga ne loo wax yooyu moom dëgërul du tout li leer mooy li nga xamante ne mooy nii la ko waxe noonu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi moom deneen masala xam nga am na yenn riwaay yonent bi alayhi salaatu salaam waxul ci julli kese waaw waxul ne ci julli kese la ñuy gisee ci ginnaaw comme ni muy gisee ci kanam am na yoo xam ne euh, dafa koo wax ci lim joyal ne man damay gis sama alhamdulillah damay gis sama ginnaaw comme ni may gisee sama kanam waaw waaye xam nañ ne ci mooy bi mu jullee ñi ñi jiite woon nii la. léegi nag mu indi benn masala yenn boroom xam-xam yi ne waa léegi euh, euh, euh, lii nii est ci julli kese la walla mooy buy julli kese la am la ko boroom bi di defal lii ci biir julli la koy defal walla bu génnee ci julli loolu mooy ci julli kese la du am ci bu nekkee ci biti julli parce que waaw yonent bi saa saatu salaam sax na ne moom euh, nekkuloon koo xam ne danoon geestu par exemple boo ko ma soona woo du nekk di geestu day tourner léppam jàkkaarloo ka koy woo wala tourner noon te lool mooy bi biti julli la woon loolu est kon loolu mbir mi kon du wane ne affaire yi mooy kon mbir mi nga xam ne moom la ñu wax ne wat naa ci yàlla dama leen di gis sama gannaaw hein comme ni nga xamante ne nii euh, mooy ni ma leen di gise sama kanam lool ci julli kese la wala déet al imaam al xaafiz mu ne ah zaahirul xadiisi de anna zaalika al ibsaar yaxtassu bi xaalati salaa waaye wa yahtamilu an yakuna zaalika waaqi'an fi jamii' axwaalihi wa qad nuqila zaalika an mujaahid wa xakaa baqiyu ibnu maxladin rahimahullah annahu sallallahu alayhi wa sallam kaana yubsiru fi zulma kama yubsiru fi daw waaw mu ne al imaam al haafid Hajar mu ne li feeñ ci hadith yi ndax hadith yi ci julli la doon wax mais moo mais daa am yoo xam ne dafa ne rek dama leen di gis ci sama gannaaw mais sauf loolu dañuy xam ne li mu lëkkalool mooy xaalu julli la woon ndax dañoo julli ba pare mu tourné mu retourné wu moom alayhi salaatu wa daal di leen wax lii léegi nag loolu moo tax. Euh, mu ne euh, loolu tax euh, leen ñenn ñi ne bon loolu kon ci julli la non loolu ci julli kese la voilà moo tax imaam al ne zahir bi mooy ne mbir mi de ah xadiis yi mooy lool dafa jagloo ci julli kese lool li feeñ ci xadiis yi loolu lay niru de waaw waaye yenu na tamit beneen possibilité que ne lii daa wax da koo wax fekk julli lañ nekkoon pare woon mu wax ko waaye loolu mooy ci xaalam yëpp noonu la moom yonent bi alayhi salaatu salaam waaw mooy même bu newul ci julli day gis ci ginnaaw comme ni muy gisee ci kanam léegi nag laaj wax bi mooy foofu waaye léegi nan ngay tontoo yenn euh, yi wax ne yonent saa salaam ci shamaa'il yi moom bu nekkul woon ci jikkoom doxalinam di geestu buñ ko ma soona woon day day retourné wu complètement day day day day loolu nag ñu ne waaw loolu ikraman li ki koy woo ak tamit jox ko jox ko yitte waaw yonent bi alei sa salaam moo ñu jàngal li nga xam ne mooy makaarimul axlaaq nekkul ne nit da ngay wax ak moom mu lay wan gannaaw waaw wala tusaghir xaddaka linnaas la ko borom bi wax yow bu dee ne eh, yow eh, jàpp sa sa sa <laughs> nit di wax ak yow ngay xaw a jël di tourner sa lex yi ne mel ni ku gaay na ne yow takabbur genre rëy rëylu yooyu mel ni ku koy bañ a déglu loolu la ko boroom di ne bu ko def lan ngay xalaat kon nit di wax ak moom mu koy wan gannaaw loolu lépp ci wàllu bu boobaa ci wàllu euh, nu ma tudd euh, teggin wala tusair xaddaka linnaas Euh, euh, loolu bu dee ne loolu la mooy kon ci wàllu teggin yeneen saa salaam ala baabi awla wa axra nit du wax mu ñëw di ko di ko wan euh, doqam di ko wan gannaaw waaw voilà lu dul koo xam ne dafa ñaawlu li ngay def comme gaa yi nga xam ne ñooy mbokk kisraaya bañ ñëwee ñu xuuf seen sikkim yi wat seen sikkim yi yonent di wax yoneen saa salaam yoneen saa salaam buggu leen woon a xool ngir wan ne lii d'accordu ki te lii lu ñaaw waaw waaw mooy xuuf sikkim bu gi nga xam ne moo moo moo siiw yeneen saa salaam daña ko defoon ba ñu ñëwee buggu leen woona xool ba pare ne leen kan moo leen digal lii ñu naan rabbu naa <laughs> suñu boroom Kisra <laughs> mu ne man nag sama borom moo ma digal may may wàññi naanu yi di sëqal sikkim waaw waaw waaw yow nag xaw ma nooy nekk jullit fu ñu waxe nga ne yaay soppe yonent bay saa saa ba pare nga xam loolu di ko def ña ko defoon de yonent saa saa bëggu leen a xool waa yow nag bu dee nag pour jaay playboy wala pour nangam ak nangam moo tax saa bu su si kimbi kiiwee nga wat ko ba mu set diw ci nen wala yu mel noonu muy les nga si ah <laughs> bu la ko lool jaralee yaa goog wal iyaadu billah kon wala tusaayir xaddaka linnaas loolu yëpp day wane ne e, e, yoneen saa salaam kon ala baabi awla à force yori que nit du ñëw di wax ak moom fekk dalaa wanoon gannaaw mu wan la gannaaw noonu même bu dee mu ngi léegi day retourné boo gisee moo tax gàddaay gi bi muy dem mook Seydina Siddiq ci yoonu gàddaay bi yeneen saa saa dana koon bul tiit waaw di ko dalal <laughs> waaw gars yi buñ doon ñëw Suraaqa ba muy ñëw yeneen saa saa di jàngal Xuraan di ko ne Seydina Abubakar moo doon gestu def lu nekk mais yeneen saa saa dëgmal waaw waaye bi ko li koy dal dalee mu yuuxu leen ne ah xam naa Muhammad yow la yeneen saa saa retourné wu complètement voilà ça ne veut pas loolu dàqul ba léegi ne ah kon gisu ko woon daa retourné wu déet la wax. moo tax nag ñenn ñi ne mu ne al imaam al haafid ibn hajar rahmatullah alayhi mu ne waaye nekk na loo xamante ne que ne loolu ci jamiu ahwaalihi kene ci xaalam yépp la loolu it lu mën a tegu la beneen position lu mën a lu mën a yenu la mu ne te wax jii nii soloo na soxale nañ ko ci mujaahid taalibe ñoom imaamu ibnu abbas bi radiyallahu anhuma mu ne ta noonu ba Baqi ibnu Maxlad ñi nga xam ne moo def kii moo dajale xadiis yi ëpp ci sunna allahu akbar dëkkoon Andalusi mais dañ koo ñàkk tubaab yee ko taal <laughs> walla iyaadu billaah contestador xaw ma nan ni ngeen koy woowe hein loolu euh, ñoom euh, euh, Baqi nu Makhlad moom rahimahullah moom dana yonent bi alayhi salaatu salaam da doon gis ci lëndëm gi comme ni mu doon gise ci leer gi moom mu lëndëm de façon loolu ñëw na ci samaa'il yi Sayyidatu Aisha ba pusoom réerée yonent salaam xool <laughs> néeg bi lëndëm mais leeru yonent bay saa saam ci la retrouver puso bi allahu akbar waaw non masha allah waaw waaw akmalun naas waaw ar-rajulul kaamil al insaanul kaamil sallallahu alayhi wa sallam kon nag <laughs> waaw loolu Euh, mu ngi noonu léegi nag am ñoo xam ne dañoo nootal ne noo affaire bi dëgg la ci julli yi lay riwaay yi moom la waaye li ñoom mujaahid wax ak ñoom yooyu mooy li gën dëgër wallahu taala alam mbir moom nag laalu doon wax ne la euh, nekkul nag mbir moo xamante ne nii que euh, mooy am na ñoo xam ne ci xeetu yonent bay sax am nañ ko waaw. am nañ may na leen lool bu ñuy julli te loolu boo ko xasee am ñi ko ñam ñi ko ñi kii mu ñi ko ñi nga xam ne dal na leen xam nañu ko te amul benn xaal bu ginatee neex ci ñoom ko xaalu julli waaw waaw mooy sa léppay ubbeeku en fait yow parce que al dafa am moom laa doon wax keroog ne affaire yëpp ay barrière la dafa am foo xam ne boo fa tollee bu la fa yàlla yëkkatee ba wuññil la yenn réalité yenn yi xaqaayiq yi yow affaire dangay mel ni ah, boo comparé avant yow da mel ni dañ laa dugaloon fenn daal lay muur ab ab sër ba pare tabax la euh, bunkeriser la doo gis leer gi léegi bu ñu tëjee yooyu yëpp nag fekk jant baa ngi fi gis nga ni mbir yi nii leedalib ci yow affaire bi doon lay mel waaw te da nekk koo xamante ne mooy mbir mi masha Allah ñi ko dund ñoo ko mën a xam waaye loolu lu am la te loolu day dëggal ah, du du day dugg boo li yonent bay saa saam ne al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi ñooy donoy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaw waaw ba moo tax am na ci ñoom ñi gën a nekk donoy ci ñoom suñu boroom tànn ku ci neex ci ñoom mosal la lii waaw léegi nag li nga gis ci ñoom ñu koy wax ndax la lan at-tahadduth bin am ngir waxtaane xéewal du la borom bi defal moom mi ne wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ndaal sa xéewalu borom yim la defal dee ko waxtaane am na ñu koy waxe ci buntu wa am na ñoo xam ne am na ñu ko mais duñu ko wax parce que xam nañ nopp yi yi yàlla def ñuy dund ak ñoom parewuñ ngir dégg loolu te mën nañu weddi loo xamante ne réalité la te du baax ci ñoom waaw ñu xam ne loolu nag nëbb ko de toute façon seen diggante ak seen boroom la yàppaa pus yàppaa euh, saa bu leen waxee ñu feeñal ko ci ñoo xam ne borom bi xam ne ne ñu pare nag ngir yëg ko ñu xam ne mbir mii du jagleel kese boo xam ne mais yonent bay saa saam du ci moom rek la yen waaye xéewalu yonent bay saa saam day roogalaat ci xeet wi du deñ di roogalaat ci bépp jamono nag waaw bu la fi kenn gëmloo ne walla waaw sëriñ ya ko doon wax wala awliya ya doon wala ña nga xam ne boroom xam-xam ya nga xam ne moom la daloon ñooñu mooy ñu yàgg nañu bees ni c'est ummati kal matar fàttali na ko keroog waaw xeetu yonent bi saa saam comme waa taw la kon loolu lu amaam solo la kon nag loolu bokk na ginnaaw lii am na leneen lu ñuy jànge ci hadis bi mooy ne nit ki muy imam bi bu dee ne euh, ñi muy jiite. gis na ci ñoom loo xam ne xalal loo xam ne jaaduwul wala jëf doxalin woo xam ne jaarul yoon mu daal di leen ci bàyyi euh, attirer seen attention irshad leen wax leen orienter leen wax leen li li jaar yoon moom lañ la doon wax keroog bi nga xam ne hadith Seydina Jaabir ibn Samura bi ci bi nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la ci la doon wax ci la doon ci la doon wax naan euh, nu mu tudd euh, moom la doon wax ne maali araakum rafin aydikum waaw lan moo tax ma gis leen mooy euh, boo gisee ñi ngay jiite ñu def moo xam yow da ngaa julli jiite ba pare tourné ñun bon lépp <laughs> ci ñun loolu <laughs> bon euh, amuñu loolu xamuñu mooy réalité bi yeneen saa saa di wax euh, moom moo ñu ko xamal waaye du lu ñuy dund voilà léegi bu dee da ngaa ba pare nga tourné gis koo xam ne mu ngi julli dañ koo raw nga gis ne ni muy jullee ruku' ya matul sujud ya matul yooyu bul ne sama yoon newu ci ah. waaw mag mu toll ni moom manula julli bàyyi ko rek ba dem ci boroomam ay fonto rek waaw <laughs> déedéet waroo wax lool danga ko koo war a laayi biir ci euh, suwaa nga wax d'une manière général waaw comme ni ñu waxoon keroog boo gisee ñuy def lool après di di di sëlmal naan di di wëlbati seen loxo yi nga def bayaan bu ndaw leeral bu ndaw waaw tegtaloo xadiisu Seydina Raafi' no Jaabir ibn Samura bi radiyallahu anhuma wax leen yoneen saa sam da ko doon tere ñoom gisoon ñu ko doon def dara ne woon bu leen ko def lu tax ma leen di gis ngeen di wëlbati seen loxo yi di yëngal di di junj seen loxo yi mel ni ay geenu fas yoo xam ne dañuy yëngatu saa su ne uskunu fi salaa voilà lu mel noonu bii itam soo nga def rappel général waaw nga def rappel général pour aji def ji xam ne moom bon mu jële ci lool ñeneen ñi tamit jële ci lool bu dee am na ku ko doon def te yow yëgoo ko mu ngi woon ci gannaaw sa gannaaw loolu benn la waaye am na leneen luñ ciy jànge yeneen saa sam lu fet ci riwaay imam Abu Hurayra mu ne yaa fulaan yow diw lool dañ ci xam ne léeg-léeg tamit man ngay corriger nit devant la public waaw surtout waa ji da doon def n'importe quoi ci julli mooy da doon yàq loolu parce Eh, eh, eh, xam nga ñi da nga xam dañ doon julli asalaamaaleykum di yëngal noonu ñu bari lañ woon ñii tamit day wane ne du amaana du waaji kese mais waay yu bari dafay wane ne waaji la mais comme que da doon yàq julleem di def n'importe quoi am na sax ci benn riwaay boo xam ne Seyna Abu Hurayra ne waaji ku ko wax Seyna Anas wala Seyna Abu Hurayra ah <laughs> dane dafa am benn waay boo xam ne euh, euh, moo ko doon def exprès <laughs> waaw <laughs> non c'est hadi loolu hadis sayna Abu Sa'id la al-Khudri radiyallahu anhu mu ne anna ba'da sahabati ta'ammada al-musabaqata li yanzura hal ya'lamu biha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aw la <laughs> falamma qala as-salata nahahu an dhalika waaw mu ne sayna Abu Sa'id dane radiyallahu anhu te loolu euh, euh, euh, imam Ahmad moo soloo hadis boobu mu ne daa am kenn ci sahaaba yi koo xam ne moo ko tayoon doon jiitu yeneen saa salaam ci suñu yóbbu yeeg buy góob bu balaa moo def benn balaa rukkoo waa njëkk rukkoo nee na ngir xool est ce que yonent bari saasaam dina moom mu ngi def loolu wala déet yonent saasaam bi ba paree julli ji mu tere ko loolu waaw mu daal di koy tere na ko eh déedéet <laughs> waaw am na yoo xam ne ñenn ñi dañ doon njëkkante dañ ko doon njëkk rukkoo waaw moo tax mu leen doon la tasbiquni bir ruku'i wala bis sujud bu leen ma jiitu ci li nga xamante ne mooy ci ruku wala ci sujud te loolu mu ngi ci Sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi kon loolu da ngay gis ne am na ñeneen yoo xam ne doon nañ def lool mais ñii côté euh, njëkkante sujud la woon kenn ki moo ko tayoon kenn ki moom da doon def n'importe quoi ca gannaaw nga gis yii yëpp yoneen saa salaam daal di leen euh, euh, orienté yenn yi duñ mën a général mu ne yaa fulaan yow bi ñu xamante ne kon léeg boo gisee nit koo xam ne moom def na lu jéggi dayo parce que julli ji eh, eh, du fo du fowukaay du tamit yow nga ñëw di julli di xesanu di geestu fii di kii ku yëngu nga def nii wala xaw a ku la gis mel ni da ngay fecc wala da ngay nangam te yaa ngi ci julli ji loolu bu dee imaam bi seetlu na ko mu tourné di def baaqiyaat ak saalihaat gis kenn koo xam noonu lay jullee bu paree kooku man na ko ne ee eh, diw waaw ah, teeñee na ragal yàlla nii nañuy jullee loolu mën na nekk man na ko def ah ah mais sauf que léeg-léeg mooy lool liñ ci bëgg wax mooy corriger en public du tout le temps lañ lañ ne la nekk loo xamante ne euh, luñ dul def la waaw am na koo xamante ne loolu nag nit ku nekk boroom xam-xam ba moom loolu moo koy moo ko xam man na xam ne ah fii waa ji def na erreur boo xam ne wala loo xam ne moo ko tey surtout koo xam ne daa def ta'ammudan bokk la ki nga xam ne dafa juum te ki juum sax léeg-léeg mën na ko corriger en direct devant tout ci tey moom yaa fulaan eediw eh, la yeneen saa sala wax ndax waa ji moo nekk ci ginnaaw bi faire n'importe quoi julli nu ko neexe waaw mu ne ko yow diw alaa tattaqillah yow doo ragal yàlla alaa toxseen salaatak ndax doo rafetal sa julli voilà loolu tamit mooy ci correction des fois am na waaw amul ñaan é moom nag sëriñ bi moom yi oustaz boobu moom daa ñàkk kersa parce que fii lay ñëw é yo boo ñëw ñu ñu def attention de <laughs> gis nga conférence bu tàmbalee wala waxtaan wi ngay wax da lay désigner lay woo yow lay sa tur tudd devant tout monde waaw eh <laughs> bu dee asukan nga tudd ah ah waaw yow moom xoolal li ngay def way wala ak dab ak ak déglu <laughs> loolu tout baaxul parce que euh, des fois day ràññeeku Euh, nit ki ñu daal di koy wax loolu ngir mbir yi leer ci boppam waaw loolu tamit daa am solo nañ ciy bàyyi xel buñ jàpp rek buñ naa ah non il faut tout ko def en public des fois nit ñi mën na jàpp ah amaana dara la cee am ah, nangam ak nangam non bu boobaa ñu wan la ne la hé lii defuwul te kenn du def lii voilà defuwul te kenn du def lii loolu tamit daa am solo voilà kon bokk na leneen tamit loo xamante ne nii dañ ko ciy jànge ci hadis bi mooy possibilité waat euh, ci loo xam ne kenn neewu la waatal yonent bi alayhi salaatu salaam dafa waat ci yenn euh, kii yi riwaayaat yi ne maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom dama leen di gis sama gannaaw comme ni nga xam ne noonu laa leen di gise sama kanam waaw waaye loolu nit ki bañ koo def yoonu tool tout le temps waaw waaw waaw mooy bañ a nekk xalaaf koo xam ne mooy de rek mu waat waaye mooy bu dee lu am solo ngay wax même bu dee ñi ngay wax xam nga ne dëggal nañ la léeg-léeg nga waat loolu comme li yeneen tabaay saa saam def fii ak yeneen i yoo xamante ne def na ko waaye tamit bokkoon lañ ciy jànge mooy moo e, mujiza yonent bi yi salaam ak lii nga xamante ne moom la ko boroom bi defal ba nga xamante ne day gis e, di gis li nga xamante ne nii mooy ci ginnaawam comme li nga xam ne noonu lay gise e, li nga xam ne mooy ci kanamam kon nag ci kaw noonu walillaahil hamdu wal minna ah bokk na ci wa fii riwaayati lil Buxaari wa kaana ahluna yalziqu mankibahu bi mankibi saahibihi wa qadamahu bi qadami loolu taxawoon nañ ci ci eh, jataay bi ñu génn bi ci jiitu woon mooy ni ñuy defare sàppe eh, loolu dafa leer kenn mooy il mbagg yi mbagg yi ngay xool ñu tolloo ngeen di sësale ak côté déjoor yi tànk yi foofu nañu takkaloo bu boobu jotee wax nañ la catu tànk yi ci kanam ku nekk ak tànkam kii tànkam rëy na kii tànkam moo na rëy kee tànkam moo gën a ñàngam do loolu garaawul bu boobaa catu tànkee ca kanam fa baaraam nekk dina bii dina jiitu yeneen yi mais loolu bu foofu la ñuy xool fi ñuy xool mooy ci gannaaw waaw tànkee ca gannaaw xadamahu foofu nga xam ne fa ngay dëgg sa tànk pas ci ci suuf gi foofu mais ci wet gi bu dee sa côté ndejoor sa côté ndejoor sa côté càmmoñ ñooñu ñu sësaloo voilà loolu bu ngeen ko waxoon naa la ngeeram talaata du am <laughs> kenn duñu ne waaye cànku kii damay ñeeram loolu lépp ci am te sàpp yi day jub xoj waaw booy taxawee fële kenn taxaw neex xool di nga gis ne sàpp bi jub na waaye bu dee dañoo jël catu baaraam ak catu baaraam ñu ngi gis sàpp bi ñii dañuy avancer ñii nekk ca gannaaw ñii nekk ca déedéet loolu lay demee kon nag loolu mooy ni nga xam ne noonu la ñuy defaree sàppe nañu ko jàpp xam ko dafa am solo sinon yonent bi alayhi salaam doonu ko woon dégle yonent bi alayhi salaam doonu ci woon taxaw saxaabaami radiyallahu anhum comme niñ ko gisoo woon al-xulafaa ar-raashidiin ka abi uh, Seydina Omar ak Seydina Ousmane Ibn Affan alayhima ridwaanu rahiimu rahmaan doonuñ ci woon jox boobu yitte wallaahu ta'aala a'lam. al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala. moom di hadis 1089 bon hadis 1089 bii nag. Eh, moom eh, jotoon nañu gis ko ñu ngi ko doon fàttale sànq ne wa an an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul latusawwanna sufufakum aw layukhalifanna allahu bayna wujuhikum muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslimin rahimahu allahu taala anna rasula allahi salla allahu alayhi wasallama kaana yusawwi sufuufana kaana yusawwi sufuufana hatta ka'annama yusawwi biha alqidaah hatta ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqaama hatta kaada yukabbiru faraa rajulan rajulan baadiyan sadruhu baadiyan sadruhu mina s-saff faqaala cibaadallaahi latusawwunna sufuufakum aw layuxaalifanna allaahu bayna wujuuhikum kon al-imaamu al-xaafidu an-Nawawiyu rahimahullaahu ta'aalaa mu indi xadis bi muy xadis mille quatre-vingt-neuf mu ne waan in Nu'man ibn Bashir mu ngi jël ci saxaaba boo xam ne tout tànk la woon jamono yeneen mi alayhi salaatu salaam muy an Nu'man di doomi Bashir eh, Bashir di ibn Sa'd al-Ansari radiyallahu anhuma baayam saxaaba la woon comme moom annahu qaala mu ne sami'tu dégg naa man mi an Nu'man waaw yeneen saa sallam di génnaa dina ay dix ans la Rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mu naan la tusawwunna waat naa ne di ngeen di jubal sufuufakum seen sàppe yi aw wala boog la yu allahu borom bi dina jaawal dina jaawal dina jaawatle waaw bayna wujuhikum seen diggante xar kanam yi ngeen di rek tout le temps ci divergence du du ñu mën a jaaroo tal ñaar yi way am lii wax naa la bokk na ci li tax wax bi imaamu Ibn Hazm doon waxta mooy lii wane ci jëfu doxalinu imaamul Buxaari te loolu moom mooy lu dëgër ku mel imaam Ibnul Jawzi rahimahullah dane ah, mbir yi bi day mel ni lii day wane ne farata la ah. <laughs> <laughs> voilà loolu que loolu moom sawaay euh, loolu lii bokk na ci parce que quand loo xamante ne bu ngeen ko deful borom euh, yonent bi saa saam tëkkooñu lii tëkku gu rëy gii que waaye day waral li nga xamante ne mooy euh, borom bi daal di jaawatle seen diggante xol yi waaw loolu nag sawaay man la nekk loo xamante ne nii dañ naan bon non c'est bi loolu de. ah non loolu amaana c'est pas très grave hein? non c'est grave si si si <laughs> waaw waaw loolu c'est tellement grave kon loolu nañ ci bàyyi xel quoi hmm? euh, voilà loolu lii nag daa bokk ci li nga xamante ne ni mooy seen kii bi seen dalil bi gën a mag comme niñ ko tudde woon que ne ah lii daal sawaay day li muy gën a kii <laughs> waaw moom daal surtout beneen riwaaya bi nga xamante ne kii al imaam euh, hadis bu Seyna Abu Umaama boobu tudd ñu ko woon imaamu Tirmidhi indi na ko mu ne yeneen saa saam ne la tusawwunna suhufakum aw la tutmasanna al-wujuh waaw Allahu akbar waaw <laughs> waaw Allahu akbar ah mu ne dees nañ waat naa ne di ngeen. Euh, non boobu imam Ahmad moo ko solo même bu dee am na problème waat naa ne di ngeen euh, jubal seen sàppe wala borom bi dina far seen dina far ay xar kanam waaw moo tax Jawzi wax wax ju ñax sàng ah yi da daa niroog wa'i tëkku gi nga xam ne min qabli an natmisa wujuhan fa naruddaha ala adbariha aaya boobu ci suuratu nisaa ah loolu niru de kon en tout cas lii waxoon nañ ko taxawoon nañ ci bi ñuy gis lan mooy àtteey defar fàtte kon Seydina Nu'man mu ne ne saa sallam nee na radiyallahu anhu la tusawwunna sufuufakum waat naa ne di jubal seen fàtte yi aw la na wala borom bi dina jawwal dina firiwale allahu borom bi bayna wujuhukum seen xar kanam yi bu ko defee seen xol yi du ànd mukk waaw boo leen gisee ñuy jéem a ànd ànd ànd unité de façade rek la mu ne muttafaqun alayhi al imaamu Buxaari ak al imaamu Muslim wa Abul Husayn rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo hadis bi romboon na hadis cent soixante muy chapitre seize baabu fil amri bil muhaafazati ala sunnati wa aadaabiha te imaamul Buxaari imaam an-Nawawi nii la ko ëndee woon lii la njëkkoon andi mu ne wa fii riwaayatil muslim te moom la ci teg mu ne kon ñu jàll ci ñu ngi chapitre cent quatre-vingt-quatorze ba léegi baabu fadli saffil awal mu ne wa fii riwaayatin li muslimin mu ne ba léegi am na nu ko imaam muslim solo boo xam ne foofu nii la anna rasuulallahi kër ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na moom Seydina Nu'man yu saw yusawwi doon dugal sufuufanaa suñu sàppe yi hatta ba ka annama yusawwi bil qidaa day juba juba jub ba mel ni bu jëlee flèche bi nga xam ne dafa dëng ñu war koo jubbanti ci suñu tànk yi la koy jubbantee tellement <laughs> ñun suñu sàppe yi dafa jubal xoj waaw waaw waaw comme ni flèche yi buñ koy jubbanti da mel ni ñëw di ko yu sawi biha alqidaa waaw ci suñu sàppe yi tellement dafa juboon hatta raa mel ni day leer day jub toj bi nga xam ne nag raa ci la gis ne ci la seetlu ne am naa qad aqalna anhu ko jàpp nañ lool jàpp nañ ko waaw léegi bu ñëwatee du tout le temps day ñëw duñu ko defar ñun mujj gi ñun ñoo koy defar suñu bopp lool la mooy ñoo tout le temps tamit imam bi di def loolu bu ko defee ñaar ñetti ñeent kii finalement nag ñi eh, maamuum mu ngi ne ñi ñuy jiite nag ñoo war a nekk eh, xam ne léegi buñ taxawati ñu naan leen eh defar leen sàppe bi imaam bi naan leen loolu waaw baax na di ko wax pour roy sunna sawwu sufufakum mais di ko ni ko yeneen saa saam doon taxawee di ko gijjanti noonu te waxoon nañ la ci jotaay yële que ne loolu day wane ne imaam bi moo ci war a taxaw waaw defar sàppe mbiru imaam bi la waroo taxaw rek ñu kii rek mu génn ne ñëw xam rek mu daal di julli saa xool est ce jaar nañ yoonam déet loolu da koo war a xool bala muy kàbbaar bu jaree comme ni ñoom Seydina Ousmane doon def radiyallahu anhu yónni ay nit ñoo xam ne ñoo dugg ci sàppe yi Seydina Omar yoroon yaram boobu waaw bu gisee kenn ku xaw a kii rek mën a ko tël comme ni Abdurrahman ibn Mëll sawaay yi waan waxoon muy Seydina Abu Ousmane an-Nahdi man nii bokk naa ci ñi nga xam ne Seydina Omar fëgg nañ sama tànk bi laa wax ak yaram bi laa wax ngir ngir jubal sàppe yi nii na ko rël la mu ko def waaye yow ngir mu jubal voilà kon loolu mbiru imam bi la <laughs> waaw mais euh, imam bi euh, yaa gën a tay ne nag <laughs> bu ñu nee ci kaawa gi wala jokk soo xamante ne nii daa gand <laughs> gaa yi bari yenn bari neewuñ imam bi bon loolu day tax nga ne bon ah man de garaawul naa man daal naa kabaar gaa yi fii man manuma di def noonu ah jàkk ju waaye yow fii kaaba gi xoolal kaaba gi gaa yi julli ba ci biti waaw su yenn kii sa way fees del ñi nekk ci étage yi ñi nekk ca toit ba ak nangam waaye yow mais loolu bu boobaa imam bi moom ñi ko sus la mën a régler ñeneen ñi mu wax ko ci micro bi waaw waaw sawu wala istaw yu mel noonu wax ci kàddu sunna yi waaw yi nga xamante ne gis nañ ko waaw loolu lay def mais du toog rek naan bon ah affaire yi daal sawaay comme que nii la daal euh, grawul déedéet sawu sufuufakum wala sawu istawu istawu istawu waaw sawu sufuufakum fa inna taswiyata sufuufi wala saf min tamaami salaah voilà min iqaamati salaat yooyu kon loolu am am solo léegi kon mu ne bi nga xam ne ci la gis ne ñun takk nañ lool jàpp nañ ko di ko respecté di ko def léegi summa xaraja hatta ra'a anna qad aqalna anhu summa xaraja takk nañ lool jële ko ci moom summa xaraja yawman benn bés mu génn ngir jiite ñu fa qaama mu taxaw hatta kaada yukabbir dem bay waaj a kabbaar yonent sallallahu alayhi bi mu mu gis loolu du dellu ci liñ jóge woon léegi kenn yeneen saasam day gis bopp day gis ci ginnaaw est ce foog ne yeneen saasam day ñëw bay kabbaar di geestu ah di geestu ne nii geestu ba pare yëkkati loxoy dem bay kabbaar après doo rab de loolu mooy <laughs> day dellu ci xadis bi noonu damay gis biñ génn que damay gis waat naa ci yàlla damay leen di gis sama ginnaaw comme li ma leen di gis ci kanam loolu mooy day taxaw buy kabaar xibla bi lay jublu dem na bay bay mooy daa dem ba koy waaja def te bu ñëwoon ba koy def mooy jublu na xibla bi kanam dem ba kii rek am benn waay boo xam ne mu gis benn waay faraa rajulan baadiyam sadruhu min as-saf waajoo xam ne poitrine am dënnam dafa génn ci sàppil xam ne ne ah kii li tax gën dënnam génn nii ah, mooy dafa avancé selon ñeneen ñi dafa gën a dafa génn sàpp bi fa qaala yonent bay saa saa ne ibadallah ee eh, yàlla yi la tusawwunna sufuufakum waat naa ne di ngeen jubal seen sàppe yi aw wala boog la yuxaalifanna allahu bayna wujuhikum wala borom bi dina jaawale dina féewale seen diggante xar kanam yi waaw gis nga fii it neewul ee eh, yow diw waaw moom lañ la doon wax ne lool imaam bi moo ko xam ak jàngalekat bi fi nga xam ne xam na ne boo euh, jarul tudd tur ak koo xam ne nag jar na tudd tur am yoo xam ne gis na ne woowaa ji mu wéet ak moom mu yedd ko wala wax ko xamal ko moo gën ak foo xam ne xam na ne ah wax ko ci mbooloo mi moo gën loolu nag boroom xam-xam dafa war a xam yooyu yëpp kon lii lu am am solo la xadiis bi nag romboon na foofu wax nañ la ko sànq te nii mu ko ëndee fii moom imaamu Nawawi noonee la ko ëndi woon foofee te waxoon nañ la ne xadiis boobu dina ñëw xadiis deux euh, euh, war na ñëw dina ñëwaat moom xadiis bi ñu gis nii mool nañ le mille quatre-vingt-neuf te moo nekk nii allah allah allah kon ñu gisaale ci eh, bon mooy lépp loo xam ne moom lañ ci waroon a wax vay <laughs> loolu waxoon nañ ko dang vay dellu xanaa leen dong leen ci yokk mooy eh, eh, li nga xam ne mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy te ne yeneen saa salaam quand digle bi mu digal ñu defar sàppe yi waaw digle boobu li gën a dëgër mooy farata la quoi parce que quand même di defar seen sàppe yi wala borom bi dina jaawale seen diggante xar kanam yi loolu nag indi féewaloo lay jur féewaloo manuñ da lool dara newu ci garaawul dañ koo sopp kese bàyyi ko dañ koo sopp kese déedéet mooy loolu lu garaaw la voilà wat euh, ba pare mu wax lii waxal ñu ci waayit gu rëy ji ñu ciy gisaale tamit bon waxoon nañ ko foofu que ne imaam bi bu demee bay kàbbaar wala waxtaan diggante bi ñu laa ba pare mu gis ne loo xam ne manu la ñàkk mu wax ko mu wax ko loolu yàqul julli ji taxul ñu ne eh iqaamaat la renouveler leen iqaam bi parce que woo imaam bi wax naa ci leneen ko quoi aywa yaa Bilaal Bilaal bi aywa iqaamal déedéet iqaamoon na baax na. te bu gisee bu mu nekk xam nañ ba pare léegi nag jublu ci suñu borom kese ci def kon nag am na lu ma war a corriger léegi waaye naa bàyyi ba pare no yeneen saa sam dañuy wax ne loolu mën ko def léegi est ce woon xaar bañ pare manoon na ko waaye da koo def ci tàng bi il faut battre le fer quand il fait chaud voilà <laughs> waaw el de lil duur ci weñ gi laa wax jamono jëm tàngee jër boo bëggee sa forgeron jaar di jaar yoon mbir ya daal di jaar yoon kon yonent way saa sam am solo lii mooy yow mii diw eh, yéen bokk nit ñi eh, eh, matal leen te ñëwoon na bay hatta kaada yukabbir tuutee de son mu kabbar kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna la ñuy yem nii jataa bii ñu continuer ba léegi ba léegi suñu buntu bi hadith mille quatre-vingt-dix di hadith sayyidina di sahaaba doomu sahaaba comme an-Nu'man ibn Bashir al-Bara ibn Azib radiyallahu anil jami'